wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala samaahatu al-imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi as-saani min kitaabihi al-kunuuz al-ashara wa fii fasli hayaati al-kawni wa baqiya al insaanu mutawassitul xaali fi xayratihi bayna tashbihin wa tanzih ila axiri kon suñu jotaay bi weesu ñi ngi woon ba wala jotaay yi ñi ngi woon ci xayaatul euh, kawni maanaam mooy ne adduna bi dund gi nga xamante ne moom la nekk di di dund Euh, ci suñ jotaay bi weesu nag daanaka wax ji da doon wërwërlu ci wàllu euh, tashbih ak tanzih muy ñaari wàllu yooyu nga xamante ne daaiman euh, ñoom ñooy li nga xam ne ñooy tax nit ñi di xam buur yàlla borom subhaanahu wa ta'ala li nga xamante ne moom mooy tanzih te moom mooy setal gi ñuy setal borom subhaanahu wa ak dindi gi nga xamante ne moom lañ koy dindi mooy référence biñ koy jox maanaam ci dindil ko wàññi maanaam lépp loo xamante ne ak xeetu ku wàññeeku la ak xeetu ku matadi la xattaa ba xeetu loo xamante ne sax mat la ci kelu doomu aadama yi sax loolu day mujj nekk ak wàññeeku ci borom subhaanahu wa ta'aala ak matadi lay doon kon bu boobaa du yelloo ci moom. Euh, loolu nga xamante ne ay mbir la yoo xamante ne xam nañ ni ci xel. ne borom subhaanahu wa taala mënuñu ko askanale yu mel noonu euh, loolu mu am beneen wàll bi nga xamante ne moo moo tax loolu euh, xel kon moom mu indi genn wàll googu muy genn wàll googu ci xam yàlla moom ci xam borom subhaanahu euh, wa taala loolu moom moo tax mu am beneen wàll nag boo xamante ne sharia moo indi. maanaam ci alquran ak sunna lañ ko xame mooy tashbih mooy borom subhaanahu wa melo yi muy jox boppam di ko melale boppam te melo yooyu noonu soo ko xoolee cim xel kese kese kese doo ko saxal su ko defee xel day daal di day daal di jommi ci mbir moomu euh, léegi nag euh, mu am mais xayaal dina ko saxal maanaam. Euh, Euh, xayaal mooy gisoon nañ ko muy monde imaginal bi maanaam nit ki ci comme si ci fiction lay ne loolu dina saxal loola euh, léegi nag muy xeetu janeer euh, léegi li nga xamante ne moom mooy lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu tashbih googu nag xel moom mooy joom yi ci mbir mi maanaam moom mooy ëlëmu mais loolu xayaal moom day ëlëmu moom tamit ci tanzih bi kon moo tax alquran daal di indi ñaari wàll yëpp comme ni mu ko waxee ci aaya bi nekk suratul mooy fukkeelu aaya bi benn ci suratu shura mooy laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir euh, di wax ne borom subhaanahu wa taala amul loo xamante ne luko ko nuru la wala lu ko jege la bu naroon a am lu nuru sax loola amul lu ko nuru ci benn anam ci anam yi anam gi mu gën a mat a maanaam du du ci nekk-nekkam du ci ay turam du ci ay melo moom borom subhaanahu wa taala waaye gannaaw ba mu dàqee loolu yëpp tamit dafa saxal li nga xam ne moom mooy meloy borom moom mooy euh, meloy borom subhaanahu wa su melale ko ak dégg melale ko ak gis ne moom yàlla moom mooy gis lépp mooy dégg lépp ci suñ jotaay bi weesu tamit euh, waxoon nañ ci wàllu dégg-dégg borom subhaanahu wa taala ak gis-gisam. te ñu xam ne ñun ak moom tour rek lañ ko bokk te borom subhaanahu wa ta'aala dafa def tanazzul mooy dafa wàccaat ci waxin ci niveau ba nga xamante ne eh, ci waxin ñu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax maam ñu mën ko comprendre ndax comme niñ ko gisee melo yi ni muy nekkee ci ñun ak ni muy nekkee ci borom subhaanahu wa ta'aala am na xeetu wuute bu jéggi dayo ci gépp xeetu wuute maanaam dañoo wuute ci gépp anam. Euh, comme ni nga xamante ne euh, jot waxoon nañ ko ci euh, jotaay bi weesu wala alhamdulillah kon gisoon nañ tamit ne kon moom subhaanahu wa taala moom mooy ki wéetoo càppaccoli ci mat ginnaaw bi nga xamante ne ci ay nekk ci nekk nekkam ci ak turam yeeg melom yi ñëpp a jommi ñëpp a téye ñëpp jaaxle amul kenn koo xamante ne am na accès ci moom loolu moom moo tax euh, xayra googu euh, muy téye ji jommi googu jaaxle googu dëgg dëgg dëgg dëgg loolu moom mooy xam yàlla maanaam yàlla kenn du ko xam ci ne ci ak maanaam benn genre exactitude ci mbir yi déedéet borom subhaanahu wa xam gi ñu koy xam day nekk rek xam ngoo xamante ne day aju ci euh, jommi gi ngay jommi ci moom maanaam luy gën di euh, euh, jommi maanaam di gën di am accès ci moom maanaam luy gën di am accès ci diko xam ci di am ay détails ci li aju ci moom boroom subhaanahu wa ta'ala lu muy gën di am ngay gën di am jommi googu maanaam ngay gën di am Eh, jaaxle googu maanaam ngay gën di riir ci moom borom subhaanahu wa taala eh, tax eh, ñu mu am wax joo xamante ne nitu yàlla yu mag yi yu njëkk yi daan nañ ko wax askanaa nag Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy yaa rabbi zidni tahayyura maanaam mooy yàlla yokk ma yow sa borom subhaanahu wa taala yokk ma ak jommi googu ak ak riir googu voilà Euh, muy éblouissement étourdissement maanaam voilà nga xam te ne doo xamante ci wala ci loo ne ci li aju ci borom subhaanahu wa taala moo tax ñuy wax waaye su dul loolu da nga nekk nit comme ñëpp euh, gisoon nañ ne moom kon borom subhaanahu wa taala kenn xamu ko dul moom te kenn jàmmaar jàmmaarloowul ak yàlla dëgg-dëgg ku dul boppam moom ku dul peeguñu ko xam-xam nit ñi mënuñu ko peeg ci xam-xam te it gisaluñ ko nekk-nekk gisaluñ ko jëmm euh, li fi am daal mooy ay jeexital ay ay ay effet ay conséquences ci li nga xamante ne moom mooy euh, ay turam ak meloom ba tax ñu jublu ci moom subhaanahu wa ta'ala euh, ak martaba boo xamante ne nit ñi dinañ ko xam ci moom yëg ko xam ne dëgg-dëgg ku màgg la ku ñu di ko sant ak it le fait mu nekk moom boroom boo xamante ne dafa yelloo ñu jaamu ko ci dëgg ñu setal ko ci mboolem wàññeeku yi waaye tamit ñu melal ko ci melo yi nga xam ne moom moo ko melale boppam subhaanahu wa ñu di ko jaamoo noona lii moom mooy ak mat gi nga xam ne mooy al kamalul ilahi mooy mat mat mat goo xam ne ko jóg buur borom bi subhaanahu doomu aadama ak matam mënta génn cadre bi mënta génn kadr bi lu mu mat mat mat lu mu xam-xam borom bi subhaanahu ci lii lay ne léegi nag ëppalante gi mi ngi amee ci nan lañ gën a mën a aiguiser nan lañ ko gën a mën sewale nan lañ ko mën gën a mën a matala léegi nag mu ne kon nag wa baqiya mu des al insaanu doomu aadama mutawassitul xaali moo koy koo xamante ne aji digg doomuy xaal la maanaam meloom day diggu doomu fii xayrati yi ci jommeem maanaam téyeeyam ci jommeem bayna tashbihin diggante melal gi muy melal borom subhanahu wa ta'ala melo yi mu saxal boppam te melo yooyu noonu boo koy njëkk a xool ci gis-gis mën ngaa jàpp ne ay melo mbindeef la waaye déedéet wa tanzih waa ay feeñ waay la en fait melo yooyu ay feeñ waayu borom bi la subhaanahu wa ta'ala wa ak seede yi ñuy seede setal gi set gi set ci mboolam xeetu wàññeek kon nit ki daa iman ci diggante xaal boobu lay ne loolu moom moo tax équilibre boobu fokk nit ki nga xam ne moom mooy borom tawhid bi mu am ko voilà mu nekk koo xamante ne day euh, am jommi googu borom subhaanahu wa nekk koo xamante ne dëgg la que xam na ni borom subhaanahu wa dafa am zaat nekk-nekk goo xamante ne moom lu ñu joyal la mutlaq la absolu infini illimité inaccessible imperceptible intangible voilà amuñu ci accès. et nekk-nekk googu duggul ak dara génnul dara te dara taxul ci te amul dara amul tur amul melo amul amul lenn waaye mu am ay wàccuwaay borom subhanahu wa ta'ala ak ay feeñuwaay yu muy feeñee ci mbindeefam yi loolu nag ci ay turam ak ay melom la koy def nit ki faw mu nekk ci équilibre boobu xam ne borom subhanahu wa ta'ala la koy wéetale te tawhid boobu moom mooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jaamu yàlla ndax. ci la xam yàlla di amee yàlla xam gi muy xam maanaam ci lay amee moo tax mboolem yeneen tëral yi ñu yoon yi ñu tëral ci sharia mbir yi ñu ci tëral yépp dëgg dëgg dëgg dëgg pour euh, incarner wala pour incarner réalité boobu la et nit ki xam ne kat yàlla bii de mooy ku màgg kii de moom mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy yelloo ko jaamu ko ba pare mu wëlbati ko di ko jaamu moom kese. lépp lu ma digal ma war cee lépp lu ma tere itam ma war koo bàyyi te xam ne moo mooy ki nga xamante ne moo am xàq boobu ci sama kaw mu ne fal insaanu doomu aadama nag kamul euh, euh, fa bil insaani te ci doomu aadama kamula ci la mate al alamu adduna bi waaye wa kamula waaye matewul al insaanu doomu aadama bil alami ci adduna bi maanaam adduna bi doomu aadama moo tax mu mat waaye nit du matee parce que du adduna bi moo fi ne déedéet loolu lu mat bàyyi xel la maanaam adduna bi yow doomu aadama yow yaa tax mu mat soo fi nekkul woon adduna bi du mat adduna bi doomu aadama moo fi ne ci mboolem anam yi ci zahir ak moo tax mu mën a am perfection bi mu am borom subhaanahu bi mu koy defar ay milliards années la ko defar doog cee indi doomu aadama bi nga xamante ne moom mooy tax mu mat su doomu aadama amutoon do adduna bi du du du du du du du am sens du tekki dara du saf dara et que doomu aadama moo koy dundal moom moo koy gérer moo koy explorer tamit voilà c'est-à-dire que xar yi ak bëy yeeg ñoom ak picc yeeg njanaaw yi maanaam jaan yeeg ñooñu. bu ñu xaar ci ñoom mukk ñu am dara luñ fi defar ak luñ fi voilà maanaam amul luñ fiy lijjanti bu ñu xaar ci ñoom itam ñu ñu ñu ñëw par exemple euh, gis àdduna bi ni muy doxee am lu nar a yàqu ñoom ñu ñëw réparer ko defaraat ko wala yeneen ak yeneen non loolu doo man ñun non loolu ko xaar ci ñoom maanaam loolu doomu aadama mooy ki nga xamante ne moo jagoo mbir moomee et kon doomu aadama moom moo mën defar àdduna bi moo ko mën a yéwénal moo ko mën a sellal moo ko mëna a euh, te moom mooy kilifa gi maanaam doomu aadama mooy kilifa yi adduna bi euh, loolu moom mooy ci côté zahir ci côté baatin tamit doomu aadama moom rek mooy ki nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa matal ci moom mboolem melo yi ak ay turam te moom rek moo ko mën a incarner euh, kon mu ne walam man xasarat bi nga xamante ne walam ma bi nga xam ne ins xasarat dafa tënku fil insaani ci doomu aadama bi xaqaa'iqul aalam xaqaa'iq yi muy réalité yi nga xam ne ñoo nekk ci adduna bi bi ma ci anam gi nga xam ne huwa moom doomu aadama insaanu nit la lam yatamayaz ràññeekuwul anil aalami ci àdduna bi wëlif àdduna bi bi sigari mi ci tuuti e, maanaam jëmmam xaasatan ci lu jago e, mooy boo xoolee ci biir àdduna bi nim mel moom doomu aadama réalité àdduna bi yëpp réalité univers bi existence bi yëpp ñu ngi ci jëmmam gi mais que borom subhanahu wa ta'ala dafa def ne jëmm ji tamit dafa tuuti maanaam jëmm ji dafa tuuti moo tax borom bi mi ngi wax naan euh, la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqi nnaasi walakinna aksara nnaasi laa ya'lamun giñ naa ne bind gi nga xam ne mooy bindug asamaan si suuf si moo gën a rëy bindug nit ñi waaye nit xamul maanaam mooy bindu asamaan si suuf maanaam ci ci jëmm maanaam euh, moo gën a rëy loolu ku ko gis maanaam loolu képp ku am tuuti xel da koy gis waaye borom subhaanahu wa ta'aala bi mu naan walaakinna aksara naasi laa ya'lamuun waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu mooy xamuñu ne adduna bi li muy rëy rëy rëy rëy lépp mi ngi ci biir doomu aadama loolu la nit ñi xamul mais kanta li nga xamante ne moom mooy simplicité wu ne asamaan seeg suuf boo xoolee ni mu ngandee moo ma gën a mag moo ma gën a rëy man loolu moom képp ku yeewu ci adduna bi dana ko xam képp kuy gis dana xam maanaam loolu jarul définir maanaam jarul démontrer te nit ki bu bëggoon a douter ci lu mel noonu moom ci boppam day am problème mën a du douter ci loolu mais euh, li nit ñi xamul nag par contre te ëpp ci nit ñi xamuñu ko loolu la alquran di wax walakin akthara an-nas la ya'lamun mooy li ñu xamul ne moom mooy asamaan si suuf si yooyu yëpp ci biir nit ki ci zahir nii ni asamaan yeeg suuf si at univers yi ni mu gënee ngand doomu aadama noonu la doomu aadama gënee yaatu adduna bi yëpp maanaam et que euh, bi yëpp. buñ ko jëloon dugal ko ci euh, lépp y compris arsh ak kursi yi àjjana ak safara lépp buñ ko jëloon dugal ko ci benn coin benn ruq ci ruq xol wala ruux doomu aadama maanaam nit ki du ko sax yëpp tellement que doomu aadama dafa gën a màgg loolu yëpp et que borom subhaanahu wa dafa matal doomu aadama daf ko matal te comme niñ ko gisee woon xalis bi wax na ko xalaqallahu aadama ala suratihi borom bi muy buur yàlla subhanahu wa ta'ala dafa bind moom aadama alayhi salaam ci meloom moom maanaam euh, ci image am moom borom subhanahu wa c'est-à-dire pas image am en tant que jëmm physique parce que loolu yàlla amu ko mais image am c'est-à-dire que ci ay turom ak ay euh, meloom comme ni nga xamante ne noonu la ñuy gisee allah léegi te d'ailleurs moo tax mu ne mu xamal ko mboolem turam yeeg melo yi comme ni mu ko waxe wa allama aadama al asmaa kullaha moom buur yàlla subhaanahu wa xamal na moom aadama alayhi salaam tur yi yëpp dire que kullaha la wax kullaha nag mooy yëpp amul bu des mboolem tur bu yàlla am euh, moom aadama xam na ko et que ko insufflé maanaam dafa wol ci moom ruuxam maanaam moom yàlla li mu wax wa nafaxtu fii min ruuxi damaa wol ci moom sama ruux ruux googu wol ci moom maanaam mooy ne ruuxu doomu aadama mooy bu yàlla moom la wol ci moom et que doomu aadama kon moom image yu yàlla la c'est-à-dire que turu yàlla yeeg melo yëpp moom la incarné maanaam moom la meloo sauf que loolu incarnation boobu ñëpp ñenn ñi dañ koy réaliser di ko dund ñenn ñi am yuñ ci réaliser ñenn ñi réaliser wu ci dara daanaka wala lu tuuti ñenn ñi sax dañ ko bi maanaam dañ ko dañ ko contrarier ba nga xamante ne ñoom contraire bi safaan bi la ñuy dëkke ñoom safaan bi la ñuy nekkee euh, kon doomu aadama bi mu melee noonu maanaam tuuti ci jëmmam mais que univers bi mais mais mais mais mais mais ci xaqiqaam moo mat sëkk wa baqiyat te mu sax lahoo ñeel ko rutbatu kamalihi martabay ba moom borom moom moom doomu aadama fa jami'ul mawjudaati moo tax mbooleem nekk ci fi lu existe yëpp xabilat dañoo nangu kama kamalaha ak matam maanaam euh, kon mboolem mat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbindeef fi dañoo wëlbatiku nekkaat ci doomu aadama et doomu aadama moom moo matale lépp waaye wal insaanu doomu aadama moom ci jëmmi boppam nag in qasama dafa xaajali ko ilaa qismay ni ci ñaari xaaj doomu aadama dafa xaajali ko ñaari xaaj qismun am xaaj boo xamante ne lam yaqbal nanguwul kamaaluhu ak matam wa qismun ak xaaj boo xam ne qabila dafa nangu alkamaal ak mat euh, partie yaram bi ci biti nii moom daa iman ak wàññeeku da ciy feeñ doomu aadama foo jaar mu wàññeeku foo jaar muy soxla foo jaar muy am ay ajo foo jaar muy am ay wàññeeku luy wane ne dëgg-dëgg moom matul lool moom xaajug doomu aadama mooy xaajug yaram bi la mooy xaajug bi nga xam ne moom mooy biir bi biir maanaam biti bi mais mu am beneen xaaj boo xam te ne mooy roox bi comme ci yàlla la jóge mooy rooxam Euh, boobu moom dafa am ak mat gu ci ne moo tax fa zaharat mu daal di feeñee nag bi xa ci moom alxadratul ilahi xadara yàlla bi feeñee ci moom muy payu yàlla bi bi kamaali xaa ci matam payu yàlla bi mooy la présence divine feeñ ci doomu aadama ci ni mu gën a mate ci ni mu mate wa jami'u asma'iha ak mboolem turu yàlla yi tur yàlla yi nekk ci péeyu yàlla bi yëpp feeñ ci doomu aadama looloo tax fa aqaamu mu taxawal moom yàlla mu samp fa aqaamu mu samp haazal qism boobu lekk wàll xalifatan mu nekk xalifa yàlla mu nekk ki wuutu yàlla wa kasaahu ba pare mu ràng ko xullatal xayrate maanaam mbubbu xulla mooy ensemble mooy mbubbu boo xamante ne ñoom ñoo nuroo mooy ensemble voilà mooy yére boo xamante ne. Euh, da nga ci am partie bi ci suuf am ci partie bi ci kaw ba pare ci même tissu bi lay doon maanaam loolu la ñuy wax xulla voilà mooy comme li ñu naan ensemble maanaam voilà moo xam euh, sër la ak euh, marinière wala tubéy ak euh, chemise ainsi suite wala sabador ak voilà mooy ñaari pièces deux pièces quoi voilà au minimum deux pièces lay doon mais di nga ci am partie bi ci kaw ak partie bi ci suuf ba pare ci même tissu bi lay doon loolu moom la la ñu la kon borom subhaanahu wa taala bi mu feeñee bi mu feeñalee ci doomu aadama matam maanaam ci ruuxam et que mbooleem xadara yàlla bi ci ni mu mate ak mboolem tur yàlla yi ci ne dafa mat ci doomu aadama borom subhaanahu wa taala ci loolu. mooy kon ci image am la ko bindee c'est-à-dire ci image turam yeeg melo yi la ko bindee ba pare samp ko mu nekk xalifam ci kaw suuf waaye ànd ak loolu yëpp nag daf koo ràngal mbubbug alxayratu maanaam da koo ràngal ensemble alxayratu euh, ak jommi ak téye ak jaaxle fii ci moom yàlla borom subhaanahu wa taala euh, nga xamante ne kon euh, daf ko rangal mbubb moomu loolu moo tax fa nazarat mu daal xool al malaikatu malaika yi ilaa nash'ati ci sosu jasadi yi jëmmam malaaka yi bi ñu koy xool bi ñu njëkkee gis maam Adama alayhi salaatu wassalaam ñoom dañoo gis rek ak doomu Adama maanaam nit xam ne spécimen bu ñu tuddee nit existe na euh, prototype nit existe na et que boobu mu ngi jëkk feeñee ci maam Adama alayhi salaatu wassalaam mais en réalité prototype boobu feeñu waayu moom aadama boobu du dara lu dul copie wu réalité yenent bi sallallahu en réalité loolu la loolu moo tax doomu aadama mat parce que moo tax yenent bi sallallahu alayhi moom mooy mbindeef bu mat bi te ci moom la lépp génnee moom forme bi mu yor ni mu mel moom mooy forme moom aadama alayhi salaam maanaam forme bi mu mel moom la ñu ci maam Adama donc maanaam maam Adama euh, moom mooy euh, après copie bi la maanaam mooy nit ki maanaam moom moom moo njëkk a feeñ en tant que copie wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci monde zahir bi ce qui fait que moom moo njëkk am jëmm ju mel nii te moom rek moo am jëmm ju rafetee nii ci mboolem mbindeef yi loolu tax doomu aadama moo gën a rafet lépp wa laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim ci anam gi gën rafet gi gën a taaru ci taxawaay ci la am moom la amee ci zahir comme ci baatin euh, voilà euh, moom la ñu ci ruuxul maani wal bayaan ramzun li aadama nusxatul insaani voilà ramzun li aadama maanaam moo junj moom aadama ba pare mooy nusxatul insaani mooy prototype copie parfaite bu doom bu nit voilà mooy al insaanul kaamil moo tax yeneen bi sax alayhi wasallam loolu bokk na ci turam yi maanaam ci meloom yi mooy al insanul kaamil voilà euh, voilà boo xoolee kiiw insanul kaamil boo xoolee euh, benn aspect la bu important maanaam mooy nit ku mat ki aspect bu important boo xam ne alquran daf koy traité lu bari bari bari voilà voilà lu bëree bëree bëri bëri alxuraan daf ci daf ciy wax d'ailleurs am na saar boo xam ne sóoratul insaan yaakaar naa waxoon nañ ko bi ñuy xayaatul kaw ni ne sóoratul insaan euh, mooy numéro 76 bi parce que kawnu 76 la tam mooy abdu ainsi de suite et que sóoratul insaan loolu lay traité maanaam euh, di di prototype humain bi nga xam ne mooy bu mat bi yaakaar naa gisoon nañ ko ci jotaayu njëkk yi bi ñuy wax loolu wala wax waxoon nañ ci jotoon nañ ci am luñ ci luñ ci développé woon ci ci période bi maanaam ci jotaay yu njëkk wala bu njëkk bi ci euh, bi ñuy gis chapitre bi mooy xayatul kawn euh, kon euh, ak tamit ci surat at-Tariq voilà ak ci suratul suratul Tin fi muy waxe naan wala xad xalaqna al insana fi ahsani taqwim Euh, kon mooy mooy mooy moy mooy insaanu kaamil boobu mooy nit ki nga xam ne dafa mat euh, kooku nag ki nga xam ne mooy futu mooy copie bi mooy maam Adama boo xoolee mu sourate Qaaf da ngay gis ne daf koy traité mais ci côté euh, xool bi c'est-à-dire que yonent bi sallallahu alayhi en tant que xool xol en tant que ki nga xam ne mooy xoolu existence bi univers bi et que existence bi mooy maam Adama ci boppam. en réalité loolu la c'est-à-dire que maam Adama tey bu ko doon définir dañ koy définir comme ki nga xam ne mooy adduna bi yëpp univers bi existence bi yëpp maam Adama la en tey bu la borom subhaanahu nga mën a gis adduna bi yëpp ni mu mel ni mu ko anam gi mu gën a matee et que ni mu mel dégg dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam nga génn espace bi génn temps bi jàmmaarloo ak moom di nga gis ne jëmm doomu Adama la maanaam et euh, forme humaine bi et que moom aadama maanaam nit nag moom aadama mooy prototype boobu voilà moo tax sourate Qaaf nga gis mun am 45 versets 45 mooy aadama et que Qaaf di wax da nga wal ma Majid voilà di wax ci alquran bu mag boobu nga xamante ne dafa am ak ten teranga ak tabe euh, voilà nga xam ne day juñ day day day day day day day wax ci li ñu tudd alqalbu muhammad yi xolu xool bi nga xam ne mooy la le cœur mohammédien voilà euh, kon euh, doomu aadama bu mat bi mooy boobu nga xamante ne moom daa iman moom la ñu xool maanaam te mboolem charia yi li ci wàcc yëpp ngir perfectionner doomu aadama la ba mu nekk ku mat alquran ci jëmmi boppam mooy doomu aadama bu mat bi moo tax ci doomu aadama ci lañ incorporer maanaam ci lañ dugalee tabaxee réalités yi nekk ci alquran yëpp Euh, d'ailleurs loolu moo tax yenen bi sallallahu moom mi nga xam ne mooy alquran bu taxaw bi euh, kaanat xuluquhul quran comme ni nga xam ne noonu la ko soxna Aisha waxe radiyallahu anha mais jëmmi euh, melo yi nekk ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran mooy xuluq mooy aspect caractériel u yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy nature intrinsèque am lan mooy alquran kaan xuluquhul quran kon dañuy gis ne euh, kon loolu loolu c'est très important parce que day tax nga xam euh, ne en fait doomu aadama moom mooy alquran bi nga xam ne mooy bu mag bi nekk ba pare borom subhaanahu wa ta'aala adduna bi moom la codifié maanaam alquran moom la codifié adduna bi yëpp ci zahir ci baatin nag mooy non seulement alquran mooy code code bi nga xam ne moom la ñu mooy code source su alquran. non maanaam mooy code source univers bi alquran mooy code source univers bi existence bi mais que alquran mooy notice bi tamit c'est-à-dire que tey bu ma bëggee àdduna bi moom dund ko dund gu baax bu leer bu mat il faut bi comme machine bu ne xam nga tey boo jëndee benn machine lim euh, bu bees surtout daal le milieu industriel loolu dañ koy dañ ko gën a xam euh, machine bi day ànd ak benn genre livre boo xamante ne day wax pièce yëpp nan la demee ak pièce bu ci nekk lan lay jariñ ak pièce bu nekk maanaam xeetu remplacement bi ci mën a am ainsi de suite euh, ba pare day wax na la ñuy utiliser machine bi euh, loolu soo xoolee univers bi nag li def loolu ci moom mooy alquran mais que alquran boobu noonu ñun en tant que doomu aadama yu matati mënuñu ko euh, décortiquer ci anam gi mu gën moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom mooy jëmmi alquran moom la wàcce ngir mu leeralal ñu ko moo tax yeneen bi sallallahu alayhi moo ñu mën a leeralal alquran ci anam gi mu gën a mate moo tax daa iman faaw pour comprendre alquran dañuy soxla sunna loolu moom moo tax wax ji tafsirkat yi ñenn ñi ci ñoom wala boog lu bëri ci ñoom ci ñoom di wax naan tafsir bi gën ci tafsir yi moom mooy tafsiré alquran ci alquran après at ak sunna maanaam nga jëlee sunna firi ko alquran wax jooju xattaa euh, ba yéene bi baax na ak jubluwaay bi mais dafa mais mais wax ji dafa am manquement maanaam dafa am ak wàññeeku ci waxin wi maanaam ci waxin wi dafa am wàññeeku liñ mu li waxin wi jub mooy alquran li gën ci firee ko alquran mooy nga firee ko alquran ak sunna maanaam bañ a def alquran ba pare daal ne topp après sunna déedéet alquran ak sunna nga firee ko noonu ndax tey masalan tey ku bëgg firi julli nan la ñuy jullee borom subhaanahu bu nee ñu aqimu salaata taxawal leen julli amul beneen choix faaw day dellu ci sunna xalaat julli lan mooy condition yeneen bi saa sam nan ko jàngalee lan la ci teg nan lañ koy defee ainsi ba mu mat sëkk ak ñaata la ak benn bu ci nekk waxtu wi fan la ak loolu moom faaw yeneen bi moo ñu ko leeral sallallahu alayhi wasallam ñun ci suñu xel kese bu ñu ñëwee gis ci alquran mu ne ñu def dem leen taxawal leen julli ñun buñ xam nan lañu war julli ñaata rakka lay àndal. ka bu ne lan lay composé naka lay demee lan lañ war a wax ci biir lan moom mooy liñ tu war a def lan lañ war a lan moo koy yàq ak lu koy defar yii yëpp ñun duñ ci mën xam dara mais comme yeneen bi sallallahu alayhi moom mooy jëmmi alquran moom day daal di mën a décortiquer ci lépp leeral euh, loolu moom moo tax lii nag may wax nii aspect zahir bi la maanaam mooy aspect euh, apparent bi mooy li feeñ mais côté baatin bi tamit noonu rek la deme ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci boppam moom mooy alquran bu mat bi maanaam moom mu codifier alquran maanaam maanaam code code mooy typifier plutôt mooy typifier alquran et que alquran moo codifier univers bi existence bi euh, d'ailleurs borom subhaanahu wa taala daf ñu xamal sax ne alquran ci jëmmi boppam waxu yenent bi la ci boppam sallallahu alayhi wa sallam innahu la qawlu rasulin karim mais alquran kat kaddu yenent bu tedd la ndax alquranul karim euh, d'ailleurs am na ay niveau yu wuute ci diggante alquranul karim alquranul azim ak alquranul majid maanaam ñetti yooyu yëpp d'ailleurs benn bu ci nekk sax da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wutal arash mu mu mu arash maanaam ni mu la melalee arash parce que euh, benn bu ci nekk ak li nga correspondre al arshul doon doon zul arshil majid ah rabbul arshil azim ah ak euh, arshul karim yooyu yëpp borom subhaanahu wa kon euh, léegi borom bi kon subhaanahu wa ta'aala euh, doomu aadama boobu nga xamante ne noonu la bindee doomu aadama maanaam melale ko noonu réalité yi nga xamante ne moom la làmboo ak mat gi mat typifié bi mu maanaam. maanaam wala nit gi mu nekk prototype bu réalité mohammedienne originelle bi primordial maanaam réalité xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu en fait euh, en réalité xam-xam yëpp ci loolu rek la aju mooy euh, al ulumul li ñu mooy euh, xam-xamu ko jug yenente bi sallallahu ci loolu la maanaam c'est-à-dire yow soo concentré wo ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ci turu yàlla yeeg melo yi xamal ni en même temps ci loolu yaa ngi explorer xam-xam boobu noonu maanaam xam-xam yooyu nga xam ne ñooy al ulumul muhammadiyya a ulumul muhammadiyya yooyu ñoom ñoo euh, ñoom ñoo kii existence bi maanaam ñoom ñoo euh, régir ñoom ñoo régir existence bi nekk nekk univers bi d'ailleurs euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi kawe ci wàllu yàlla yi ñu kawe ñi kawe ñi eh, mooy ahlullah mooy ahlul mahabbati mooy nitu yàlla yi dëgg ahlul mahabbati mooy nitu mbëggeel gi nga xam ne yàlla da leen a jagleel mbëggeelam sopp leen parce que justement daf leen a indi ñu jeex ci ki nga xam ne mooy soppeem bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam eh, dañ leen di wax ahlul itlaq ñi nga xam ne boroomu joyal la ñoom lépp luy restriction ci restriction wu nekk ci euh, yu nekk ci euh, bañ a maanaam xam borom subhaanahu wa taala di ko contempler restriction yëpp dañ ci dañ maanaam génn ko nekk ci itlaq ci ci joyal ci absoluité il nekk dans un dans une sphère illimitée c'est-à-dire seen xam borom bi seen xam yàlla xam euh, xaqaayatu yooyu amul amul limite dafa illimité ba tax mais ñooñu noonu ñëpp parce que dañoo xam parce que ci yenent bi yenent bi lañ xam sallallahu alayhi wasallam voilà yenent bi lañ xam sallallahu alayhi wasallam pas parce que dafa gane àdduna Makka ndeysaan at neneen euh, cinq cent soixante-dix la nangam euh, kii na def na hégire bi euh, en six cent trente-deux maanaam déedéet du loolu du du du aspect boobu kese not naam aspect boobu da dimbali bu baax a baax a baax te dafa important ci dundu doomu aadama aspect boobu ci nit ki mu xam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam histoire am lan la nan la doon doxale ak lan la lu nekk li mu wax ak li mu jàngale naka la ko doon jàngale nan la ko doon defee nan la doon dundee de manière concrète ci àdduna bi loolu nit ki xam ko dafa important c'est extrêmement important ndax mooy royukaay bu mat bi sallallahu alayhi wasallam mais aspect boobu benn aspect la rek boo xamante ne mooy bi feeñ mu am nag ëmbaale na gaa aspect bu nëbbatu bi mais il faut nga xam aspect bu nëbbatu bi pour gis ni mu ëmbaale aspect bu nëbbatu bi euh, aspect moo tax aspect bu nëbbatu boobu ñi nga xamante ne ñoo ñoo ko explorer dëgg dëgg dëgg mooy ñi may wax léegi muy ahlul mahabbati ñoom ñooy dëgg dëgg ahlullahi parce que ñooñu sax ñooy ahlul qur'an mooy nitu alquran yi dëgg dëgg dëgg dëgg voilà et que Alquran day yeesaat ci ñoom daa iman ñuy dundaat Alquran c'est-à-dire que ngi ci biir Alquran muy univers bi nga xam ne moom la ñu typifié moom la moom la ñu moom la ñu codé Alquran bi univers bi muy Alquran bi c'est-à-dire que kon ñu li am lecture Alquran bi euh, li ko dalee xaaf ba xaaf maanaam mooy azal ba abat prééternité ba euh, aussi ñi am lecture ci alxuraan bi ci seeni jikko ci ni ñu incarné tur yàlla yeeg melo ñoom en soi ay alxuraan lañ parce que dañoo jeex ci ki nga xam ne mooy alxuraan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa ci bëgg ci di ci teg ko bët maanaam jàpp ne amuñu beneen modèle bu dul moom sallallahu alayhi wa donc loolu moo leen euh, voilà moo leen moo leen yéegee ci niveau boobu voilà loolu tamit da leen di day tax kon maanaam ñooñu noonu xam-xam yi nga xam ne maanaam à ce niveau là moom la ñuy développer maanaam moom la leen boroom subhaanahu wa ta'aala di ubbee mooy al-ulum muhammadiyya parce que ñoom ñoo régir univers bi voilà moom ñoo régir univers bi mooy al ulumul muhammadiyya waaw mooy xam-xamu yi nga xam ne ko jóg yeneen bi na sa sax mooy les sciences mohammediennes et que donc lu ñu mënoon a la mohammadologie c'est-à-dire que euh, mohammadologie comme ni ñuy waxee sociologie psychologie hein géologie maanaam ni ñu mën a waxee loolu am maanaam lool tam mën nañu ko tuddee muhammadologie c'est-à-dire que kon muhammad la muhammadologie boobu euh, dafa maanaam dafa concerné li nga xam ne moom mooy xam-xam yooyu maanaam moom mooy mooy mooy mooy mooy ulumul muhammadiyya mooy les sciences muhammadiennes la muhammadologie et que euh, ñoom loolu lañu rawee en réalité ñeneen ñëpp en réalité ñoom li ñu rawee ñeneen ñi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg en mooy jeex bi jeex ci yenente bi sallallahu bëgg gi ñu ko bëgg te utaluñ ko réserve euh, inconditionnel biñ inconditionnel ci moom te amuñu ci luñ ci seet mais aussi euh, jeex googu ñu jeex ci moom bien sûr que dafa laaj soobu dafa laaj yoon la dafa laaj initiation parce que du lu nit ki tëb nii rek dugg ci noonu sans mu am initiation bu bu bu réel en fait mais euh, loolu daf koy daf leen di jural ñu beroo ay xam-xam yoo xamante ne dëgg-dëgg maanaam doo ko xaw a gis ci keneen ku dul ci ñoom maanaam mënta sax ne maanaam mënoo sax appréhender que maanaam di dox ci àdduna ba gis keneen ku bokkut ak ñoom koo xamante ne am na ci benn aperçu de telle sorte que. Euh, à la limite ñeneen ñi sax da ngay gis ñoo xamante ne pourtant ils sont bien intentionnés bëgg nañu yéen yàlla bëgg na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et faut ñu éviter di jàpp ne ñi xamul loolu c'est parce que bëgguñu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, dëgg la réere nañ benn aspect ci moom même buñ ko réerewul totalement parce que am nañ beneen aspect ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne quand même ko parce que dañuy jàng alquran dañuy jàng sunna dañuy jàng hadith yi dañuy jàng siira yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ainsi de suite mais am na aspect bii nga xamante ne mooy bi ñuy nekk di wax ni ñoom quand même dañ kaa réere parce que réere googu ñu ko réere nag euh, loolu c'est parce que ñoom nekkuñ ci xa ci cadre boobu c'est-à-dire que ñoom alxuraan gisewuñ ko dudul ne yàlla daf koo wax wàcce ko ñu war koo jàng bu ñuy julli wala yooyu noonu amee ku génn àdduna ñu jàngal ko wàcceel ko kaamil à la limite euh, euh, Euh, après ñu ne alxuraan dafa joxe atte sangam nañ ko defee nee na nañ bàyyi nangam nañ ko bàyyi ainsi de suite yenente bi sallallahu alayhi wasallam amuñ ci moom benn gis-gis lu dul ne yenente bi sallallahu alayhi moom la yàlla yónni moom Muhammad la tuddu Abdullahi baayam Amina yaayam ah, nangam nangam bu ñu paree euh, gane na adduna mi ngi màgg na ah, euh, ndeysaan ci Quraysh la bokkoon voilà bi mu amee quarante ans wala bi amee vingt cinq ans ci la denc soxna Khadija radiyallahu anha bi amee quarante ans wal trente neuf ans six mois ci la commencé gis euh, première signe révélation yi après bi mu amee quarante ans ci lañ ko yabal nangam xeet yooyu noonu ah euh, fukki at ñett mu nekk Makka ndeysaan nangam dem Madina fukki at ak benn génn àdduna à l'âge de soixante trois ans jeex na kooku bi sallallahu alayhi wasallam aspect boobu ak bien sûr li nga xamante ne moom lañu ñu ci biir ci diggante bi maanaam lii résumé la euh, ñoom aspect boobu lañ xam ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na mi mi mais mais loolu du lu tuuti il faut que ñu nangul nit ñi ne loolu du lu tuuti loolu rëy rëy la yalla dimbali la nga xamee noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba pare xam ne day bëgg lii day digle lii day tere lii ainsi de suite sauf que loolu aspect la boo xam ne dafa zahirik c'est-à-dire que dafa feeñ dafa feeñ moo tax Seydina Uwais al-Qarni euh, radiyallahu te yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ko waxoon ne ko dafa waxoon saxaaba yi radiyallahu am ne boo leen ko gisee na ngeen wax mu ñaanal leen biñ ñëwee ne nañ leen ñaanal moom dani moom euh, dina ñaan mais pour ñëpp lay ñaanal maanaam du ñaanal par kenn kenn lay ñaanal lool ñëpp euh, que ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu gis nañ ko mais daf ni leen yéen yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqatan gisoo leen ci moom lu dul takkandeeram te pourtant ñooñu saxaaba yi la la doon wax radiyallahu anhum euh, ànd ak ne ànd ak ne loolu daf ko wax selon moom ni mu ni mu gisee mbir mi selon moom ni mu gisee mbir mi waaye xaqiqatan saxaaba yi radiyallahu anhum bien sûr que ñoo raw mais que quand même am na benn aspect bu développé boo xamante ne moom loolu daanaka la développé ci réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy aspect bâtinique boobu moom la doon wax ni leen Eh, ñun kat man aspect boobu noonu yéen dëgg-dëgg gisoo leen ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam comme maanaam man moom ni mu ko gisee mais loolu ba tey ci njortam la maanaam comme dëgg-dëgg parce que mënuñu imaginer kenn raw ñi nga xam ne ñooy xulafaa ar-rashidun radiyallahu anhum ci xam dëgg-dëgg yeneen bi sallallahu alayhi aussi bien que ci côté zahir bi wala ci côté batin bi voilà mais wax na joo xamante ne daf ko wax en tout cas pour que au moins euh, ñeneen ñi. xam ne yenente bi kat sallallahu alayhi am na benn aspect boo xamante ne bu baati dëgg la bu nëbbatu bu làqatu boo xamante ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg aspect boobu dañ ko war a explorer tamit mais que ak c'est euh, ñeneen ñu bari bëri xamuñu aspect boobu et que buñ koy wax sax ñu bari bëri dañuy foog ne à la ay léeboon lippoon la wala que no mais est-ce que après mais est-ce que ëppul quoi mais est-ce que il n'en fait pas trop quoi parce que quand même li muy wax nii parce que est-ce que c'est pas trop quoi est-ce que moom est-ce que mi ngi bàyyi xel li muy wax parce que est-ce que nekkul di bokkaale sax finalement quoi maanaam à la limite lo loolu ngi loolu la ñuy comprendre parce que tout simplement euh, dañuy jàpp ne aspect boobu euh, le fait que xamuñu ko rek du le fait que xamuñu ko du te comprendre wuñu ko te explorer wuñ ko te te maanaam amuñ ci benn maîtrise loolu moom mooy indi gis-gis boobu maanaam jàppee yeneen tamit sallallahu alayhi rek comme ni ñun ay nit lañ moom nit la comme ñun benn différence rek lañu am mooy euh, dafa am révélation mais euh, nit la ah comme ñun ah nit la ah comme ñun alors que loolu réel du réalité amul demewut noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nit la daam mais du comme nit ñëpp moom mooy nit ki gën a mat ci nit ñi. voilà comme ni ko woykat bi waxe woon muhammadun basharun laakal bashar bal huwa yaquutum baynal hajar ak beneen wayin keneen woyee ko même wax ji daani muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaquutatun wan naasu kal xajari yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla muhammad nit la ga mais du comme nit yeneen yi ci des euh, moom buñ ko doon comparer dañuy mel ni benn rubis or massif boo xamante ne dafa nekk ci biir ay xeer maanaam moom ni mu mel par rapport ak yeneen nit ñi mi ngi mel ni or massif boobu wala rubis boobu mu nekk ci biir ay xeer xeer yoo xamante ne ay xeer yii la maanaam euh, loolu mooy dafa am aspect boo xamante ne dafa gën a màgg moo tax li imam al-Busayri yi radiyallahu anhu wax ci euh, ci euh, burda bi bi mu Euh, fa mablaghul ilm fihi annahu basharun loolu parce que bi daf ko wax xam daf ko wax as maanaam dooley wax ji mu xam dëgg li mu wax xam mais li gën a màgg ci doo ci fa mablaghul ilmi li gën a màgg maanaam fii nga mën a dayoo li nga mën a xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam annahu basharun mooy nit la mais sincèrement bu doon loolu rek la loolu jarul xam ba pare nit la ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam nit la loolu képp kenn ci nit ci xam na ko bu fekkente ne loolu mooy li gën a màgg liñ mën a xam ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg loolu jarul xam mais bi muy wax mooy bii nii maanaam moom lañ nekk di wax di wax nii parce que mooy aspect wu le fait que yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekk nit ki nga xamante ne moom ci boppam dafa ànd ak mat maanaam mooy perfection boobu nga xamante ne borom subhaanahu wa moom la feeñal ci moom nekk nekkam mais moom la ràng ci moom euh, réalité turam yeeg melo yi maanaam ba pare mu moon ko mu nekk moom ci jëmmi boppam alquran bi taxaw mu nekk al insaanul kaamil et que univers bi yëpp ñu ko régiré même ñu ngi ko defaree ñu ngi ko tabaxee ñu ngi ko codifié à travers jëmmu jooju sallallahu alayhi wasallam mais aussi euh, adduna bi ni muy dawee tracé bi muy topp yëpp mooy tracé ruuxu ruuxam bi maanaam orbite yi lépp di jël loolu la et que cours histoire bi tamit exactement réalité boobu lay nekk di topp di ko di ko dérouler ndax moom mooy alkitaabul mastuur tam mooy alkitaabul marquum mooy téere bi nga xamante ne dañ ko codifié parce que marquum mooy lu ñu euh, lu ñu crypté cest à dañ ko crypté par ay chiffres raqam ci raqam mooy kitaabu marquum mais aussi bi nga xam ne alquran nee na yashhaduhul muqarrabun ñiy jege yàlla dëgg dëgg dëgg ñooy jàmmaarloo ak téere boobu réalité muhammadienne la ay xaqiqa la ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam c'est-à-dire que réalité alquran la boo xamante ne dëgg dëgg foofu nga nekk bokk ci ñi jege yàlla boo muqarrabuna yi ñi nga xam ne yàlla da leen a jegeñal boppam waxul muqarrabuna wala wala ahlul qurbi déet muqarrabuna dañ leen a jegeñal yàlla waxul mutaqarrabuna tamit ñi ñiy sàkkoo jegeñ yàlla déedéet mooy ñi nga xam ne yàlla ci boppam moo leen jegeñal boppam mooy ñi nga xam ne danoo jeex ci yàlla takk jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi ñooñu ñoom dañuy jàkkaarloog al alquran boobu moo tax mu naan innahu la qur'anul karim fii kitaabim maknun ci téere gis nga alquranul gis nga karim boobu moom fii kitaabim maknun ci téere la boo ne dañ ko ñoŋal waaye laa yamassuhu illal mutahharun moo tax réalité yenent bi sallallahu en tant que alquranul karim réalité alquran en tant que quranul karim mooy téere bu tedd bi mooy mooy euh, euh, alquran bi mooy li dajale réalité yëpp mais mu nekk lu tedd jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu kenn du ko laal lu dul ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ñoom dañ leen a dañ mooy almutahharuna dañ leen a purifier c'est-à-dire que dañ leen a sellal direct sellal wax waxul sax almutahharuna la yamassuhu illa almutahharuna mutahharuna yi mooy ñi nga xam ne dañoo laab voilà waxul mutatahhiruna ñiy laabal al mutahhirina ñiy laab déedéet xam nga alquran wax nañ ne laa yuhibbul mutahhirina wax nañ ne laa yuhibbul mutatahhirina lool am nañ ñi nga xam ne dañoo laab dañuy laabal dañuy mais ñi nga xam ne yàllaa leen laabal yëgiti leen sellal leen ci gépp dindil ci ñoom gépp takk-takk ñooñu ñooy ñi nga xamante ne maanaam Euh, de manière intérieure amuñu benn benn taq-taq ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy laal alxuraan boobu noon maanaam ñoom ñooy am euh, ñoom ñooy euh, ñoom téere boobu nga xam ne dañ koo ñogal ñoom ñooy ci am accès mais ñi nga xam ne ñoom ñooy am accès ci téere bi nga xam te dañ ko codifié maanaam mooy kitab marqum nga xam dañ ko codifié par des chiffres ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy al na ñi yàlla jegeñal ko mais aussi. téere bi nga xamante ne mooy kitaabu mastur moom mooy téere bi nga xamante ne dañ koo rëdd fii raqin mansuur ci der bi nga xam ne dañ ko dañ koo ta dañ koo dañ koo yaatal moom dañ dañ koo euh, euh, dañ koo ubbi déroulé ko maanaam téere boobu nga xam ne dañ koo rëdd mooy histoire mooy adduna bi depuis début bi ba existence ba fin bi lépp en réalité nekkul lu dul di dérouler lan yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay réalité dundam Euh, ak ak ak lii yëpp nag euh, de de de xëy na euh, mënoon nañ ci bañ a taxaw nii mais c'était que c'était important pour ñu gis ne doomu aadama nag en réalité du dara lu dul prototype bu mohammédien boobu donc yow nit ki en tant que doomu aadama yow yow mën nga explorer lii ñuy wax yëpp mun nga ko explorer en tant que doomu aadama mais condition bi mooy nga jeexal sa bopp ci sincérité ci dëggu ci jublu ci yàlla yi kese mais nga jeexal te bopp ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam sopp ko def ko euh, modèle bi nga xamante ne doo ko jëndee leneen doo ko jënd keneen te amul lu la jaral c'est-à-dire nga am benn aspect booy euh, maanaam seetoo ci dara daal ci gàttal yenente bi daal sallallahu alayhi wasallam da ngay inconditionnel ci moom ku mën a wuuteeg moom moo wuuteeg moom moo nekkul ci lu baax moo nekkul ci dëkk Euh, et que boobu noonu ngay jeex ci yonent bi sallallahu ngay cest ci ngay développer réalité yooyu yëpp de telle sorte que en tant que kitaabu mastuur maanaam mooy maanaam pour pour wax que ni que bi kon dañ ko bind maanaam dañ ko codifier comme ADN yi en ko codifier ci doomu aadama noonu histoire histoire yëpp noonu la toppee réalité bi sallallahu alayhi et que adduna bi mënul dox lu dul à travers loolu noonu mais que doomu aadama nag en tant que nit euh, nit maanaam euh, moom moo moom prototype la ci réalité boobu léegi nag du nit ñëpp ñooy ñuy développer loolu ci ñoom déjà du nit ñëpp ñoo conscient ci ne dañ ko war a développer ci seen bopp voilà nit ñëpp conscient wuñ ci bëri na sax ay jullit yoo xam ne dañuy jàmbaare lool ay sëriñ yu mag nga xamante ne lu nekk jàngale nañ ko ci diine ji domaine bu ne lu sóobu nañ ci ci ci xolum yi nga xam ne mooy xam-xamu sharia yooyu mais c'est-à-dire que ils sont à des années-lumière d'imaginer que les réalités yi existent ils sont à des années-lumière ay années-lumière moo dox seen diggante ak ñu comprendre kë ni ñu imaginer une seule pièce waxuma la seconde mais tierce que ni réalité yi ay réalité yu existe la waxuma la nag naan danañ koy jéem a wala dara kenn du leen xeebal li ñu parce que li ñu nekk c'est important et que dafa concerner ñëpp ñëpp dañoo war a nekk ci charia bi noonu mais am na benn aspect quand boo xamante ne aspect zahir te d'ailleurs charia bi am na aspect baatini boobu ah dañ koy développer waale mais que voilà voilà que boroom subhaanahu wa ubbilu leen buntu boobu parce que tegu leen euh, maanaam tegu leen ci place booba voilà tegu leen ci place boobu kon euh, léegi doom maam Adama alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne moom la développé moom en tant que tel moom moo développé moom maanaam moom moo mooy mooy mooy ki nga xam ne euh, prototype origine bu njëkk bi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi feeñ prototype bu njëkk bi moom la voilà et que moom Adama du kom ni ko gars yi waxee koo xam ne ku sàggan kooku nga xam ne dañ kaa yóbbu àjjana mu mu mu sàggana sàggan ba génn fa déedéet. maam Adama bi ko borom bi subhaanahu di di bind daf ko bind ne malaaka yi damay i wut ku ma koo xam ne daf may wuutu ci suuf si mu nekk sama xalifa ci kaw suuf loolu mooy li tax ñu bind ko te loolu moo tax yàlla bind ko en tant que xalifa voilà euh, léegi nag moom mu ne euh, Cheikh Salah Din radiyallahu anhu ne kon maam maanaam doomu malaaka yi bi ñu gisee maam Adama maanaam ñu gis aspect extérieur bi rek d'ailleurs <laughs> loolu euh, segam malaaka yi la dal waxuma laak nit ñi par rapport ak seen moroomu nit maanaam segam malaaka ñoom ñoo gis maam Adama alayhi salaatu wassalaam ak li leen yàlla wax ci moom yëpp ñu gisee ko en tant que mais maanaam description bi ñu def ci moom euh, segam ñoom lay dal parce que aspect extérieur bi rek lañ gis gisuñu aspect intérieur bi li yàlla dëxën ci ci ci ñoom ñëpp maanaam loolu mooy vrai vrai vrai vrai kiiraay maanaam euh, boo xamante ne yàlla daf ko muuree mbindi fi maanaam daf ko muuree doomu aadama maanaam nit ci réalité am mais aussi daf koy muuree wàlliyu par rapport ak ñeneen ñi maanaam donc nit ku jege yàlla dëgg dëgg dëgg yàlla da koy da koy muure loolu c'est-à-dire que aspect extérieur bi aspect nit bi d'ailleurs loolu moom mooy bi gën a mag mooy mooy lu ñu tuddee xijaabul mumaasala mooy kiiraayu nuroo mooy kiiraay bi gën a mag bi tax nit ñi duñ xàmmee nitu yàlla yi nuroo gi mooy la mooy jëmm ji l'aspect physique am na bopp am na ay tànk loxo am na ndigg ak yaram jeex na kon kii nit la comme day sol yére day lekk di naan ainsi de suite day am ay aajo day fàtte fàtte da dal comme ni mu Adam ay sàmm fa dafa fàtte lekk garab bi dafa fàtte day fàtte day nelaw ainsi de suite day am yoo xamante ne da koy du man par exemple day tiit day jaaxle day yëpp da koy dal day feebar non c'est impossible quoi am na maanaam partir de loolu automatiquement maanaam kiiraay day am voilà kiiraay day am mu am beneen aspect boo xamante ne mooy xijaabul mu'asara moo mooy deuxième bi gën a mag mooy kiiraayu nuroo maanaam bokk jamono maanaam bokk jamono parce que soo la bokkee jamono da ngeen di bokk ay réalité di bokk ay soxla di bokk ay aajo di bokk sax làkk bi ngeen di làkk bokk sujet yi leen di occupe maanaam yi nga xamante ne en fokk da leen di intéresser ainsi de suite euh, yooyu nag nga gis ne malaaka yi segam malaaka yi ñoom la loolu mën na dal waxuma la ak doomu aadama yi moo tax bi ñu lool bi ñu gisee moom aadama sallam ci jëm noonu nee na fa xaalat malaaka yi daal di wax maa xaalat lañu wax waaye fa lamma ba nga xam ne axbarahum xabaare na leen moom buur yàlla taala aji kawe ji bi xaqaa'iqihi ci ay xaqaa'iqam mooy réalité yi nga xam ne ñoo nekk dëgg dëgg ci moom aadama alayhi salaam wamaa li nga xamante ne muy turam yeeg meloom yi nga xam ne aw daa daf koo dëxën fii ci biir doomu a ci biir maam aadama alayhi salaam xaarat ci la jommee ñoom it malaaka yi fii ci moom fii ci xaarat mu jommi fii ci moom al malaa'ika malaaka fa qaalat malaaka yi ne laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa ah yow de laa ilma lanaa ñun xamuñu ñun de xam-xam ñeeluñu mooy suratul baqara aaya 32 bi moo tax wal xaa'iru gis nga ki jommi laa ilma lahu amul xam-xam laa ilma de xam-xam lahu di ko ñal ki jommi moo tax ku xam yàlla day jommi ci yàlla te ku jommi ci yàlla dana day day day yëg ànd ni ko borom subhaanahu wa ta'aala xéewalee bu comparé bu gisee maanaam maasam ni ko borom subhaanahu wa ta'aala xéewalee ci mu gis yenn réalité yi comprendre ko ainsi de wala yooyu yëpp ànd loolu yëpp day am leneen lu koy lu mooy mais man xamuma dara quoi comme li Seydina Xadir waxoon alayhi salaam bi mu wax yent yàlla Musaa alayhi salaam bi picc bi cofee. Euh, ci ci géej gi daa ñëw rek cof tuuti daw mu ne ko gis nga picc bi li mu cof ni suñu boole sama xam-xam ak yow sa ak xam-xamu moo leen bindee du toll buñ ko comparé ak xam-xamu yàlla lu dul li picc bi cof ci géej gi maanaam daanaka du dara ak géej gi nii man c'est-à-dire que nit ci jeex ci borom subhanahu wa ta'ala loolu bokk na ci limi muy comprendre mooy ne moom ndekete xamul dara. voilà ndekete xamul dara voilà senti sentiment boobu léeg-léeg mën na dal nit fu duggee ci milieu boo xamante ne euh, mu am benn domaine bu ñuy développer quoi benn domaine bu ñuy développer boo mu mus ko mu jékki-jékki dugg ci gars yi di ci wax quoi ba pare gars ci développer maanaam léegi yëg yi muy yëg ne moom il a du retard en fait. dafa war a rattraper lu bare bare bare et que ampleur ignorance sam daf koy commencer réaliser loolu dina di dal ñenn nit ñi mais euh, ba tey am maanaam li ma bëgg a wax mooy euh, nit ki lu muy gën di dem di gën di découvrir ay domaines xam-xam di gën di découvrir réalité yi nga xam ne ñoom ñooy xaqaayiqul rabbaaniya yi mooy réalité seigneuriale yi di gën di dugg ci domaine boobu di gën di sóobu ci xam-xam d'ailleurs domaine xam-xam bu mën doon mu ci gën di sóobu à un moment donné day jékki-jékki mel ni comme si dañ ko dóor benn marteau ko wax ci bopp bi mu am benn genre faiblesse bu rëy rëy bu mu yëg ne moom man est-ce que moom il est capable même de de d'acquérir cette science-là c'est-à-dire que moom day commencer sax di douter est-ce que moom finalement est du bàyyi quoi parce fina est-ce que moom mën na dajale xam-xam bi yépp est-ce que mën na ko dajale te yii nii mooy rek xam-xamu zahiri waxuma laa yi nga xam ne xam-xamu baatin nii la euh, moo tax mu ne kon fa aataahu buur ya moo tax malaaka yi ñu comprendre que ni ndekete ñoom xamuñu fa aataahu mu jox ko borom subhaanahu wa jox maam Adama ilmal asmaa yi turu xam-xam al ilahiyyati buur yàlla yépp xam-xam yi yàlla yëpp borom subhanahu wa ta'ala xamal ko moo tax tey buñ ne maam Adama dañ ko jàngal tur yëpp tegtalewul euh, ne dañ ne ko par exemple lii chaise la tudd lii ordinateur la tudd lii kër la tudd lii garab la tudd maanaam loolu dëgg la am na ci mais mais loolu ba mu ko xamee ba pare daa xamaale réalité yi nga xamante ne ñoom ñoo régir mbir yooya ak tur yàlla yi nga xam ne moom la mbir yooya taxawe maanaam loolu mu ne kon boroom subhaanahu wa ta'aala ko tur yi tur yàlla yëpp allati yi nga xamante ne lam tusabbihu yoo xam ne sàbbaale wu musu ko sàbbaale al malaa'ikatu malaaka yi bihaa ci ñoom wala qaddasatu te musu ko eh, gisee ak cell teem boroom moom boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam malaaka yi dafa am ñoom dañ ni wa nahnu nusabbihu laka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka xam nga loolu la ko waxoon loolu la malaaka yi waxoon mais nan ngay mën a defee ci kaw suuf si xalifa alors que ñun ñu ngi fi te ñun dañ lay sabbal daa imat ba pare ñi ngi seede ci sabbal gi ñu lay sabbal di la si ak di sant ñi ngi ñi ngi seede ci ne takkoo sax lu ñuy dindi ci wàññeeku amul amoo ko et que yi ñuy jëfandikoo di ko di la sabbal ñi ngi fi mën nañ ko def. mais borom subhaanahu wa ta'aala bi mu xamalee maam Adama tur yépp maanaam daf ci bari woon ay tur yoo xam ne maanaam daanaka bu jeex yoo xamante ne malaaka yi xamuñu ko woon te musuñu ci sabbal yàlla. mu ne waaye nag waxadan ëllëg yahmaduhu dana ko sant rasulullahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam yenente bi saasam dana ko sant bi mahamirin ci ay cant xeeti cant yoo xam ne laa ya'lamuha xamu ko al aana yeneen bi sax sax loolu moom moo ko wax nee na bu demee euh, jour yowmal xiyaamate dina dem sant sujjóot ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala nee na yàlla dana ko fa inspiré dana ko fa yenkewal ay xeet yi sant xam sant yàlla yoo xam ne nii nii nii xamu ko euh, boobu xam naa dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw allah ba jotaay bii di ñëw allah.